qaala samaahatul imaam Salaahuddin At-Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fi kitaabihi al-Kunuuz al-Ashara wa fi al-kanz ath-thaani fi fasli maraatibil wujuudi fa xalaqa Allahu al-xalqa kullahu wa axrajahu minal adami ilal wujuud illal insaan fa xalaqa Allahu nag buur yàlla bind nag Allahu buur yàlla al-xalqa bindi fi kullahu ñoom ñëpp. wa axrajahu mu génne ko génne mindeef mina adam ci ñàkk am ilal wujudi jëme ci am illal insaan ba mu des doomu aadama ci suñ jotaay bi weesu waxtaan nañ euh, gisoon nañ ci comme nit euh, turu yàlla yi li nga xamante ne moom ñoom ñoo sababal amuk àdduna bi euh, ndax borom subhaanahu wa taala bi mu amalee maanaam moom maanaam ruuxu maanaam yonent bi alayhi salaatu wala nekk nekkam maanaam amal gi ko amal dafa nekk am amal goo xamante ne mënta maanaam <coughs> feeñ waayu nekk nekkam la maanaam tajalli zaati maanaam feeñ waayu nekk nekk borom bi subhaanahu wa ta'ala feeñ waayu googu nag eh, boobu mbindeef yi duñ ci duñ ci amee maanaam mbindeef du amee ci azat nekk-nekk boroom subhaanahu wa ta'ala tax euh, bi nga xamante ne moom mooy étape bu njëkk bi mooy étape bi nga xamante ne foofu azatul aliya moo fa feeñu ci loo xamante ne comme niñ gise woon ci boroom subhaanahu wa ta'ala mboolem yi nga xamante ne ñoom ñuy tudde ummahatul masail maanaam moy ndeyu laaj yi yëpp mënuñoo demee ci borom subhaanahu wa ta'ala lu dama nekkee eh, ndax muy xal lu dama nekkee kayfa naka ak yu mel noonu yooyu yëpp dem ci borom bi subhaanahu wa ta'ala ak ayna fan mata kañ yooyu yëpp mënuñoo jëm ci borom bi subhaanahu wa ta'ala Euh, kon da ngay gis ne euh, su fekkente ne ak ma ma lan voilà ak yu noonu kon da ngay gis ne euh, borom subhaanahu wa ta'ala bi muy feeñal boppam ci nekk-nekk yenente bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne moom mooy cosaanu nekk-nekk yëpp te borom subhaanahu wa ta'ala la sopp mu amal ko mu nekk nekk nekk mu njëkk gi nekk-nekk googu moom ci la lépp war a amee te bu dutoon moom dara du am loolu boroom subhaanahu wa ta'aala ci coobare boppam la ko defee et que euh, mënuñu ko situer ci temps bi loolu foog ñu comprendre que c'est bon rappelé nañ ko fàttali nañ ko plusieurs fois que ni mboolem yi wax ni du loo xamante ne dañ koy mën a situer ci temps dañ koy mën a teg daan ni jamono sangam la wala wala boobaak léegi am na nangami milliards de milliards d'années déedéet loolu mënuñu ko waxee parce que tout simplement tàmbalik lépp euh, maanaam borom subhaanahu wa ta'aala loolu ba mu amal euh, loolu ci ay martaba la amee boo xamante ne foofu temps amu ko espace amu ko borom subhaanahu kon daa di amal nekk-nekk gu kawe googu nga xamante ne mooy nekk-nekk yenent bi alayhi salaatu wassalaam étape bi dinañ ci dellu siwaat léegi allah mais Euh, bi nga xamante ne moom la turu yàlla yi laaj maanaam dem ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen ku nekk dugg ci ñi nga xam ne ñoom ñooy seen kilifa maanaam ci ronam la ñu ne muy sadana ñooñu dem wax ak ñi nga xam ne ñoom ñooy al a'immatu sab'a muy juróom-ñaari imam yi bon jotaay bi taxawoon nañ ci ñooñu ku nekk biñ demee ba wax ba nga xam ne dañoo wax ak buur yàlla subhaanahu wa ta'ala moom mu dellu maanaam ba dem ci li nga xamante ne moom mooy euh, ñu ñu ñu dellu ci euh, rabb ci allah ainsi ba ñu dellu tax ci li nga xamante ne moom mooy huwiyatu zaati ci ay anam yu wuute ba ci anam gi nga xam ne moom mooy bi ci njombartal gi ci la borom subhaanahu wa ta'ala joxe digal ci ñu joxe li nga xamante ne moom mooy maanaam euh, yi mooy mooy imam bu mag bi mooy imamul a'imma mooy alxayyi mu daal di eh, maanaam jox ndigal ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo des affaire bi wàcc et que tur yëpp am mais tur yooyu noonu seenu feeñuwaay daf ko rangaat jëmm ji nga xamante ne moom mooy jëmm ji njëkk kon da ngay gis ne borom subhaanahu wa ta'aala ci ahadiyatu zaat fi ngay defee corrélation wala bokk fi ngay tolloole liñ doon wax ci maratib yi ci xadaraat yi nga xamante ne eh, bi ñuy jox ci ahadiya waahidiya Euh, maanaam di gisaale uluhiyyatu al uluhiyya ak li nga xamante ne moom moo aju ci li nga xam ne moom mooy ar-rahmaniyya euh, ba ci rabbiyya malikiyya ainsi ba ci yeneen tur nga xamante ne ñoom ñooy euh, al a'immatu sab'a après as tur yi nga xamante ne ci ci ci jalal lañ aju ak tur nga xam ne ci jamal lañ aju ainsi de suite jalal mooy taar mooy mooy mooy nooteelam ak jamal mooy kon da ngay gis foofu ci diggante boobu maanaam ci ngay gisee euh, ci ngay mën a situer lu ne maanaam kon euh, laataa mbindeef yi di am laataa tur yi di ci xadara bu mën a doon boo xamante ne tur yi dañ fay manifesté di génn muy ci xadara bu waaxidiyya gi laataa loolu kon foofu euh, tajalli feeñu bi borom subhaanahu wa ta'aala feeñu yenent bi alayhi salaatu wassalaam maanaam feeñu bi mu feeñu boppam ba génne jëm yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa nekk loo xam te ne xaybu la kumpa la euh, loolu ñu naan ko al-amasaani mooy ñaareelu euh, niir yi bi mooy li nga xam ne mooy feeñu waayu jëm yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa en tant que abduhu moo tax ngay gis borom subhaanahu suy wax loo xamante ne dafa am intimité ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak boppam maanaam moom ak yenente bi sallallahu alayhi haa boobu lay jëfandikoo mooy abduhu subhaanallazi asra bi abdihi tabaarakallazi nazzala anzala alkitaba ala abdihi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi liyakuna lil alamin lépp a jilé ma parce que euh, intimité boobu moom moo am ci digganteem waaye nag saa yoo xamante ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jub ci dem ak mindeef maanaam dem ba dëgmal ci mindeef nekk ci mission boobu nga xam ne borom santola maanaam moo ko yabal ci mindeef yi soit maanaam mu nekk seen cosaanu am wala book mu nekk seen euh, ki di gindi di leen orienter euh, mooy allazi xalaqa fa hada borom subhanahu wa mooy kiy bind ba pare gindi wala ata kulla shay'in xalqahu thumma hada moom moo jox mbir mu nekk ak mbindam borom subhaanahu wa ta'ala moo jox mbir mu ne ak mbindam maanaam naka lay mbindam di ak ci ban matière lay créé ak yooyu loolu mu ràng yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba mu jox ko ko moom moom lay lay feeñal ci lu ne et que summa hada topp nag moom mooy maanaam lay tax mbir mu ne di dox na mu war a doxee ci étape bu nekk ak ci anam gu loolu borom subhaanahu wa moo koy joxe mais daf koy jaarale kon ci euh, ruux boobu nga xamante ne mooy ruux yonent bi alayhi salaatu mooy nekk-nekk mu njëkk gi kon euh, ne même borom subhaanahu wa ta'aala bi muy askanale boppam leer asamaan ak suuf si allahu nuuru samaawaati wal ardi maanaam masalu nuurihi maanaam misaalu leeram moom maanaam leeram maanaam hu ci dellu et haa googu incarnation wu wu yettu zaati la te kooku maanaam parce que la ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam et que boo xoolee leeru yenente bi sallallahu alayhi wasallam la décrit foofu sinon boroom subhaanahu wa taala en tant que nekk-nekk maanaam moom laysa kamithlihi shay maanaam amul leer na lu ko nuru comme ni ko alxuraan waxe waaye su demee ba kon war a euh, alxuraan di wax di muy boroom maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam di wax ak maanaam di di jublu ci mbindeef yi Euh, ak ci anam gum mën a doon da ngay gis allah lay jëfandikoo moo tax mu ne muhammadur rasulullah dégg euh, euh, gis nga après huwa alladhi arsala rasulahu maanaam lool moom mooy volet bi mu nekkee ci moom borom subhanahu wa ta'ala kon huwa moom yàlla buur yàlla subhanahu wa ta'ala en tant zaat bi nga xamante ne donc ci huwiyatu zaati donc arsala moo yabal rasulahu ndawam li sallallahu alayhi maanaam kon xaabi di dellu ci huwiyatu zaati waaye nag boo xoolee loolu après nag li yuzhiruhu ala diini kulli après xoolal lim ci teg wa kafaa billahi shahida dégg euh, kon mu feeñal ko dégg ko defee ci doxalin yëpp mode de vie yëpp anam yëpp mu feeñal ko maanaam mu nootal ko mu dominer mu jox ko domination ci loolu mu ne du yàlla nag buur yàlla mu gis nga Allah doy na seede kon da gis ne foofu yonent bi sallallahu alayhi dafa am ñaari volet volet bi nga xam ne dafa jëm ci yàlla yi kese mais mu am beneen volet bi nga xam te ne dafa jëm ci mbindeef yi foofu nag bu fay yegsi day incarner Allah maanaam Allah lay incarner loolu moom moo tax bi mu wax naan innal la yubayyi'unaka ñiy jaayante ak yow nga gis ne kaaf bi kon parce que ci waxoon nañ ci jotaay bi weesu ni ci asma'u zaati yi la bokk ci turu nekk-nekk gi la bokk ah euh, kon innal lazina yubayyi'unaka mu ne innamaa yubayyi'una Allah voilà maanaam nga gis ni ñiy jaayanteeg yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam parce que da nga incarné kaaf boobu eh, mais yow ñooñu Allah la ñuy jaayanteel moo tax yow mi nga xamante ne comme que léegi nag ñëw nga en tant que missionnaire ci ñoom maanaam yadullahi fawqa aydihim loxol buur yàlla moo nekk loxo maanaam da ngay ko dee da koy topp di ko gis maanaam muy manifester muy feeñ ci ci ci ci ci ci anam gu gu gu hatta bi mu waxoon annahu lamma qaama abdullah yad'u gis nga bi bi e, jaamu allah taxawee gis nga yad'u gis nga kon da ngay gis ne foofu yëpp ci allah la la la la dellu parce que yonent bi sallallahu alayhi nekk ku ku ci mission bi maanaam ku ñu ku borom subhaanahu yabal ci bindeef ak anam gu mu mën a doon kon euh, kon da ngay Euh, kon euh, borom ci ci ci ci ci ci xaal boobu loolu ci xaqiqa bi nga xamante ne kon moom mooy ci ci anam bi nga xamante ne avant dara di xew la moom borom subhaanahu wa ta'ala dafa nekkoon nag rek yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye boobu yonent bi sallallahu alayhi maanaam jaamu ha maanaam jaamu buur yàlla subhaanahu wa ta'ala foofu la nekke woon jaamu azzaat kon azzaatul aliyya maanaam la doon jaamu maanaam nga gis ne melow njaam googu moom la borom subhaanahu wa ta'ala inspiré loolu moom moo tax martabam wala boog meloom moom mooy lu ñu tuddee at-tazallul wal iftiqaar euh, mooy toroxlu ak wane ak néew doole ak doyadi loolu moom moo tax loolu mooy maqaama bi gën a kawe mooy wàcce sa bopp toroxlu néew doole nekk nga xam te ne da ngay rek taxaw ci kanam borom subhaanahu wa ta'ala que jàmm te amuloo beneen melo boo mën a melale sa bopp lu nekk jaam nga dëpp yiwu carrément maanaam dindi simmeeku carrément mooy installation kulli maanaam nga simmeeku ci lépp dépouillement total ci lépp loo xamante ne ay tur la ay melo la ay titre la ay gëdd ay euh, lu nekk maanaam lu bokkut ak bur yàlla subhaanahu wa ta'ala maanaam nekk gi nga mën a nekk jaamam kese te leneen du la animé lu dul nekk jaamu borom bi subhaanahu wa kon loolu dafa nekk loo xamante ne vraiment dafa ràññeeku ci képp kenn maanaam nit ki maanaam euh, xam ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ak ki mu doon yëpp maanaam nekkul lenn lu dul jaamu buur yàlla subhaanahu wa ta'ala te euh, bi nga xamante ne loolu bu fekkente ne loolu leer euh, amal googu mu amal moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam nga xamante ne donc fondement boobu noonu loolu moom la ñuy wax al euh, euh, euh, maanaam boobu moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu nekkee bi mu jëlee for forme forme forme boobu maanaam ci moom lañ doon wax naan moom la ñuy wax al unsurul awwal wa a'zam al unsurul a'zam maanaam mooy élément bi nga xam ne vraiment mooy bu njëkk bi bu mag bi nature wala al unsur basita mooy Euh, benn élément la boo xamante ne dafa simple non composé dara composé wu lu dul ne moom nanguwul nekk lenn lu dul jaamu buuru yàlla subhaanahu wa ta'ala loolu moom moo tax euh, foofu nag ci xaqiqa boobu moom la ñuy wax tamit al xaqiqatul ahmadiyya maanaam moom mooy réalité yenente bi sallallahu alayhi en tant que ahmad mooy ci gën sant yàlla ci lépp ci anam gépp ci forme yépp euh, bi nga xamante ne moom la boroom subhaanahu wa wàccee ci moom euh, euh, euh, bi bi yàlla yi nam ne maanaam maanaam borom sant la à travers manifestation turu yàlla yi kon bi mu nammee mbindee fi am daf ko ràng kon meloy turu yàlla yi mu nekk kon ci xadara wahidiya maanaam mu feeñee foofu yonent bi sallallahu alayhi wasallam donc feeñaatee donc fee dafa feeñee ci ahadiya mu feeñee fi tam ci wahidiya mais ba pare def liaison muy al wahdatul mutlaqa maanaam moom mooy mm, eh, eh, kenn ki nga xam ne eh, parce que ahadiya mooy kenn wahidiya moom mooy lenn lépp di lenn mooy le tout en un wahdatul mutlaqa moom mooy nekkuk ab lépp ci luñ joyal maanaam nga gis ne Euh, loolu moom mooy définir comme niñ ko gise woon maqaama qaaba qawsayni aw adna qaaba qawsayni aw adna maanaam maqaama boobu euh, ndax aw adna moom mooy wahdatul mutlaqa qaaba qawsayni moom mooy eh, ñaari ah, mooy ahadiyya ak waahidiyya gi trans euh, kii boobu transition boobu ci diggante ahadiyya ak waahidiyya donc da ngay gis foofu lu ñu tuddee taslis mooy trinité mooy le ñett dañuy am daa'ima ndax borom subhaanahu wa ta'aala amal nekk-nekk bi yenente bi sallallahu alayhi daf ko ko amal maanaam moo tax unsurul awwal boobu muy euh, élément boobu en tant que yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñun ñu koy tuddee jawharatul kamal euh, mooy euh, kon wurus woowu gànjar woowu nga xamante ne dafa ànd ak mat ci gépp anam ci ci ci ci fànn yëpp moom dafa dafa dafa incarné en même temps ñetti ñetti côté yëpp maanaam lépp loo xamante ne dafa aju maanaam juge ci borom subhaanahu wa donc mu mu ko maanaam xam borom subhaanahu wa taala ci wàllu googu mais aussi mu incarné en même temps li nga xamante ne euh, moom mooy moom diggante moom a borom subhaanahu wa ci ñi nga xamante ne ñooñu la ko ñooñu la ko maanaam mooy yeneen mbir yi mu war a amal yi te borom subhaanahu wa ta'aala mësta dañ ci xam ne lii da ko war a am te comme dafa feeñal ci moom jëmm jooju sallallahu alayhi wa sallam day tax ba mu feeñal tamit ci moom yenente bi sallallahu lii tax ba euh, maanaam li nar a am ak nan la nar a amee loolu yëpp mu in maanaam mu nekk xam-xamam moom euh, mu feeñal ko ci moom kon euh, kon ci côté boobu après moom tamit xam-xam yi aju moom ci boppam moom ci jëmmi boppam moom moom moom sallallahu alayhi mu xam ko tamit kon mu nekk ñetti volets yoo xamante ne yëpp la la la incarné en même temps euh, naka noonu tey moo tax même boo xoolee ñett yooyu day feeñ ci bi borom bi naan innama qawluna li shay'in idha aradnahu an naqula lahu kun fayakun maanaam suñu mbir maanaam euh, nekkul luñu suñu ndigal nekkul lulul Eh, mbir mi suñ ko nammee dañ naan ko nekkal mu nekk maanaam nga gis ne kon borom bi mi ngi fi mbir mi mi ngi fi en soi bi ñuy wax mu nekk ak ndigal li nga xam ne mooy dox ba tax mu nekk maanaam ndigal bi ko borom bi di jox ba tax mu nekk muy ñett yooyu da ngay gis ne euh, yooyu yëpp nag ci maanaam eh, dafa dafa dafa daje ci ci benn maanaam muy muy muy muy muy ruux bu màgg googu muy ñu koy wax tamit al unsurul euh, awal a'zam plutôt euh, bi nga xamante ne moom moom lañ nekk di euh, di wax nii te mooy ñun ñu koy woowe al jawharatul kamal kon fi nga xamante ne moom la moom moom maanaam moom la mbir mi demee noonu borom subhaanahu wa ta'ala kon daal di amal kon li nga xam ne moom mooy à travers tur ak melo yi kon mu daal di njëkk amal mu daal di am kon lu mu amal euh, li mu njëkk amal nag ci étape boobu maanaam ci ci ci ci ci fànn googu a euh, travers euh, jawatu kamal boobu maanaam mooy wurus bu mag googu nga xamante ne moom moo ëmb ñëpp et que ñoom moom mooy manifestation unique en réalité et que moom la moom mooy moom ci wàllu yu bari moo am ay facettes ay wàllu yu bari wàllu yooyu nag bi mu leen di feeñal ci namm namm borom subhaanahu wa ta'aala ngir na ko ay turam ak ay melawam gis nga euh, muy feeñ ci anam yu wuute gis nga ay anam anam anam anam yu wuute loolu moom moo ñoo bokk sahadat nafsi voilà su la neexee nga voilà muy deux cent quatre-vingt-onze wala euh, trois cent vingt-deux euh, selon di yokk def yokk nga ci alif lam bi waaw wala déet Euh, moom mooy nuurullahi tamit leeru yàlla 322 ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom ci boppam mooy nuurullahi mooy leeru allah ci boppam euh, kon manifestation boobu noonu justement euh, dinañ ci ñëw parce que ci turam boobu ak nuur am na manifestation bu mu ci def mais dafa manifesté wu dafa feeñee borom subhaanahu wa taala ci yi mu njëkk njëkk njëkk amal à travers nekk-nekk googu nga xamante ne ci la lépp amee moom mooy li ñuy tuddee al arwaaxul muhayyama mooy ruux nga xamante ne eh, dañoo maanaam dañoo gëlëm maanaam dañoo gëlëm eh, ci bëgg borom bi subhaanahu wa borom bi mi ngi leen di amale ci turam bi ñuy tuddee al jamil euh, parce que justement yeneen bi sallallahu alayhi wa borom subhaanahu wa yi nga xamante ne maanaam mooy manifestation yi mu fi amee ci amal ci euh, yi mooy dafa dajale mooy alquran moo tax alquran mooy jëmmi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te dajale xaqaaxib euh, kii boobu moo tax unsurul azam euh, nga xam ne mooy réalité alquran bu mat sëkk ci ahadiyatu zaati mooy nekk-nekk borom subhaanahu wa kon mooy manifestation euh, foofu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi feeñ ak maanaam kon ginnaaw gi ci yooyu noonu e, di feeñ e, feeñee feeñu waay yooyu maanaam jur li nga xamante ne moom mooy al arwaaxul muhayyama nga xam ne seen lim borom subhaanahu wa ta'aala rek ko xam comme ni mu ko waxe wa maa ya'lamu junuuda rabbika illaa huwa ak wa yaxluqu maa laa ta'lamuun borom subhaanahu wa ta'aala moom li nga xam ne ñooy gàngooram mooy armée am loolu moom buur yàlla rek ko xam rek ko te borom subhaanahu wa mune mu ne tamit wa yaxluqu maa laa ta'lamuun borom subhaanahu wa ta'aala bind na sax loo leen kon loolu yëpp ci xam-xamu borom bi la aju parce que tajalliyaat yooyu feeñu waay yooyu comme ay facettes yu wuute la te borom subhaanahu wa ta'aala te yonent bi sallallaahu alayhi maanaam en tant que feeñu waay borom subhaanahu wa ta'aala du deñ eh, di feeñal ci lu dul jeex maanaam eh, wàll googu moo arwaax muhayyama yooyu kenn mënu leen a peeg borom rek xam na lañ toll. mais sauf que ñoom amul kenn ci ñoom koo xamante ne euh, xam na leneen lu bokkut ak yàlla maanaam moom xamul xatta maanaam ñoom xamuñu xatta seen bopp conscient wuñ ci sax seen existence su bopp li ñu conscient rek mooy existence su yàlla rek kese euh, kon ñooñu euh, nga xam ne ñooñu la borom bi subhaanahu amal borom subhaanahu wa ta'aala daf cee am maanaam ñoom moo tax yusabbihuuna al-layla wan-nahaara laa yafturuun dañuy sabbal borom ñu suba ngoon tàyyi dañoo jeex ci bëgg sopp borom subhaanahu wa ay di di di di di di di nekk lu dul di contempler di di di di di di ci ak jàmmarloo gi ñuy jàmmarloo borom subhaanahu wa ta'ala ba xamuñu keneen xamuñu leneen lu dul borom subhaanahu wa ta'ala ci seen euh, anam suñuy suñuy kii suñuy euh, euh, maanaam géej gi ñuy fiy maanaam géej googu ñuy fiy moom mooy géeju Alquran ak xolam. muy géej gi alquran ak xolam moo tax ci xol bi muy te xolu xo te alquran mooy yeneen bi donc bi sallallahu alayhi donc en tant que jawharatul kamal boobu nga xamante ne benn gànjar benn euh, am nekk la boo xamante ne amul sax ay dimension en fait amul longueur largeur hauteur yooyu yëpp amu ko voilà euh, mais à travers. Euh, nekk-nekkam googu ak facetam yi muy feeñee donc loolu vraiment c'est dafa nekk loo xamante ne euh, mën nañu daa génn xel dafa génn xel euh, nekk-nekk googu ñooñu parce que justement euh, tur boobu ñu incarné maanaam ci ñu nekk ci mooy parce que dañoo sax ci di sabbal borom subhaanahu wa ta'aala mais bu ñuy sabbal borom bi ci sant ko lañ koy sabbale ci maanaam géeju sant borom subhaanahu wa ta'aala ci lañ ne Eh, ak di di di di ko màggal ak di di di di réel ay mbiram ah, ak eh, ak di di maanaam di ko to contempler maanaam di di di bànneexu ci jàmmarloo gi ñuy jàmmarloo màggaayu borom subhaanahu eh, wa ta'ala loolu moo tax nga gis sourate Yaasin nga xam ne mooy xolu Alquran maanaam mu am quatre-vingt-trois ay maanaam loolu secret la maanaam bokk na ci quoi parce que justement day renvoyer à tur boobu di Jamil muy tur boobu noonu te mooy alhamdu tamit mooy cant gi nga xam ne moom la moom la borom subhanahu wa ta'ala naka jekk voilà euh, et que euh, melo boobu donc euh, <laughs> voilà borom subhanahu wa ta'ala kon du deñ di ko feeñal ci ñoom bu ko defee ñoom jeex ci moom borom bi subhaanahu wa ta'ala et que yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi alayhi salaatu wa Euh, mu maanaam moo leen jur ñoom ñëpp moo leen jur mais ci ci ci xamante ne euh, dafay nekk rek di manifester wu tout ci ñoom euh, léegi loolu moom moo tax maanaam moo tax kamal maanaam ñuy wax ne mooy fondement bi maanaam gis ne Euh, bu jawatu kamal boobu moom mooy fondement wu euh, adduna bi maanaam ak euh, existence bi ba ci maanaam salaatu faatihi lien bi am ak jawatu kamal mooy liñ leen wax loolu noonu et dañoo am relation directe kon ak alquran et tur yàlla yi nga xamante ne nag borom subhaanahu wa ta'aala kon bi mu leen di feeñalee à travers donc ci tur yàlla yi soo leen seetloo sax tur yàlla yooyu nekk bon muy muy muy yéen a ngi fàttaliku ci jotaay bi weesu waxoon nañu ci garab bi yaakaar sax ci par rapport a question bi la mooy sajara boobu euh, mooy yonent bi sallallahu alayhi exemple boobu mu joxe muy 66 branches wala 67 et que euh, te riwaaya euh, a dëgër muy te 66 comme niñ ko waxee mooy Allah bu dee 67 moom mooy Allah mais bu ànd Euh, alif maxfiyi bi parce que boo xoolee allah euh, suñ ko bindee da nga am na benn alif bu ndaw bu ñu làq ci ginnaaw shadda bi euh, loolu la ñu tuddee al aliful maxfiyi mooy alif bu làqatu voilà parce que ay xaqaati yu bari yu dul jeex du xaaj ñoo nekk ci ginnaaw alif boobu mais boroom subhaanahu wa taala kon ci branche boobu maanaam nga xam ne esprit bi à travers ruuxu alif boobu Euh, donc mu alimenté soixante six branches yi soixante six yi et que bi ci gën a kawe mooy tronc commun bi mooy baatu laa ilaha illa te boo xoolee laa ilaha illa allah tam moom mooy cent soixante cinq wala cent soixante six donc c'est-à-dire que mooy soixante six bi nga xamante ne euh, ma parce que loolu mooy moy numéro mooy mooy mooy adad nafsi bi euh, cent soixante cinq bu dee da alif bi cent soixante six bu comptabiliser wuloo ko ok euh, parce que laa ilaha illa loolu mooy dafay def quatre-vingt-dix-neuf ala wala cent parce que ilaha alif la maanaam ilah hamza mooy boo xam ne dañ dafa am euh, kasra donc dafa am hamza bi alif alif mamduda alif bu gudd bi moom la yanu mais dafa am laam ba pare mu am alif gu aj alif gu aj ko compter wala nga bañ ko compter ci ngay am quatre dix neuf wala cent d'accord Euh, te loolu day moy mooy kon euh, nga am kon quatre-vingt-dix-neuf euh, mooy as lu ñu tuddee asmaul ihsa mooy yiñ leen doon wax ci jotaay bi weesu et que yenente bi ci boppam tudd ko ne borom subhanahu wa ta'ala inna lillahi tis'un wa tis tis'atun wa tis'una isman al mi'at illa wahid man ahsaha dakhala al janna voilà hadith la bu nekk ci saxiix yenente abu hurayra radiyallahu anhu Eh, buur yàlla subhaanahu wa taala am na eh, juróom ñeent fukki tur ak juróom ñeent xamante ne eh, muy téeméer bu mu def benn kon kon vraiment préciser na ni vraiment nombre bi dama ko ci jublu et que képp ku ko peek dugg àjjana parce que justement tur yooyu ñoom ñoo peek réalité xaqaay yi nekk univers bi yi nekk ci existence bi yi borom mbir yi donc par rapport ak 66 bi nga xam ne mooy Allah te moom mooy jëmmi Euh, garab goog nga xamante ne quatre dix neuf yi ay fruits wum lañ en réalité euh, et que baatu laa ilaha illallah kon maanaam mooy quatre dix neuf plus soixante-six cent soixante-cinq la lay jox bu cent la mooy quatre-vingt-dix-neuf euh, kon laa ilaha illah muy cent ak soixante-six muy allah nga am cent soixante-six ok te cent soixante-cinq boobu justement moom mooy kaaf ha ya ayn sad maanaam bi nga xamante ne mo nekk moom moo nekk ci ci digg alquran parce que alquran en réalité boo xole milieu bi le centre strict le centre le milieu moom mooy suratul Maryam suratul Maryam la mooy quatre dix neuvième mooy mooy mooy mooy dix-neuvième plutôt mooy dix-neuvième euh, saar bi dix-neuvième saar boobu noonu euh, mu ngi am quatre-vingt-dix-huit euh, sa aaya quatre dix huit aaya parce que quatre dix huit justement boo ko seetloo xam non seulement Euh, boo ko boolee maanaam moom maanaam ñoom nga boole waat leen mu nekk un maanaam da ngay di dugg ci quatre-vingt-dix-neuf bi mais quatre-vingt-dix-huit en soi moom mooy allahu waaxidu ahad allahu ak waaxid xadra maanaam xadra ahadiya xadra waaxidiya ak martabatul uluhiyya mooy martabatu waaxidiya martabatu ahadiya ak martabatul uluhiyya gi maanaam yëpp moom maanaam mooy quatre-vingt-dix-neuf bi te kaaf xaayaa instant bi dafa ëmb réalité yooyu noonu moom mooy cent soixante-cinq bi nga xam ne moom mooy laa ilaha illa allah Euh, kon te justement boo xoolee xaqaayiq yooyu noonu ngay delluwaat ngay retrouver waat ci suratul am mooy soixante-six mooy sixième euh, sixième saar bi plutôt euh, am na na ay xaqaayiq yu bëree bëri tamit ay réalités yu bëree bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri yu nekk yu laqatu ci ginnaaw parce que justement suratul an'am loolu la ëmb ci ay aaya tamit cent soixante-cinq maanaam nga gis ne kon ay mbir la yoo xamante ne vraiment benn bu ci nekk dafa am lien ak moroomam ba pare dafa am ay réalité mais yu jeex mais euh, yoo xamante ne euh, borom subhanahu wa ta'ala daf ko feeñal ci loolu comme quoi alquran ni mu ëmbee vraiment lépp quoi et que kaaf haa yaa ayn saad boobu mooy tur yeneen bi sallallahu bi nga xam ne moo dajale mbooleem euh, xéewal yi borom subhanahu wa ta'ala maanaam maanaam mooy mooy le fait que yeneen bi sallallahu alayhi ki nga xamante ne moom moo centralisé moo dajale moo ëmb. te ci moom lay ballee en même temps mboolem xéewal yi yu nëbbu yi ak yu feeñ yi yu kawe yi ak yu suuf yi kasaayaay sar boobu la te ko da ngay gis donc daf lay renvoyer ci garab bi en soi nga xamante ne eh, li ko wër ci ay feeñuwaay mooy tuuti ukulaha kulla hin bi izni rabbiha mooy turu yàlla yi nga xam ne moom lay jox moy fruit yi garab bi nga xam ne euh, kulla hin jamono ju nekk la bi ismi rabbiha ci ndigalu borom subhaanahu wa ta'ala ngay gis day feeñal ci tur yi moo tax même fruits yooyu noonu maanaam ay feeñ waayu en réalité tur yàlla bi la te comme tur yàlla du soppeeku benn la maanaam fruits yi dañuy gis te boo seetloo garab googu sax euh, indi na ko ci jeexital sourate Yaasin bi mu naan alladhi euh, ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naaran fa idha antum minhu tuqidun loolu junj na ko fi d'ailleurs couleur boobu mu ci junjaale Euh, moom mooy euh, euh, muy préciser beneen xaqiqa bi nga xam ne incha allah dinañ ci ñëw léegi kon borom subhaanahu wa ta'aala day joxe ne ne ne ne kulla hiin jamono ju nekk fruits yi dañuy dañuy génn bi izni rabbiha ci ndigalu borom subhaanahu wa ta'aala moo tax adduna bi yeneen bi sallallahu alayhi moo tax ñu koy tuddee tamit shajaratul kawni mooy garab ga moom mooy univers c'est-à-dire que kon jawharatul kamal bi. Euh, mën nañ ni moom mooy graine bi bi nga xamante ne en réalité moom moo jur garab gi te moom ci jëmmi boppam mooy garab gi mais comme grainu garab gi boo seetloo propriété yi mu yor day retrouver ci garab gi parce que moom moo tax mu génn mais garab gi tamit ni nga xamante ne mooy fruit yi muy joxe bi maanaam graine bi daf ciy retrouver wu waat cest dire que mbir mi même chose bi la et que comme borom subhanahu wa ta'ala nee na garab googu ci ukulaha la hiinin bi izni rabbiha Euh, mu te mooy baatu laa ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam euh, parce que mooy laa ilaha illallah boobu donc garab gi dafay joxe ñamam tous les jours tout le temps tout temps ci ndigalu borom subhaanahu wa ta'ala loolu moo tax zikar la ilaha illallah nekk lu garaaw a garaaw nekk am solo muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu wa sallam ak rasulullah rek ci boppam maanaam noonu rek moom noonu ci boppam euh, parce que dafa ëmbaale la ilaha illallah comme niñ ko xamee et justement moo tax kaaf haa yaa ayn saat bi dégg turu yenente bi euh, donc da ngay retrouver soixante-cinq boobu maanaam ak euh, melo yi mais comme que tur yooyu mais maanaam euh, melo yi eh, mooy ñam yi ñam yi ñoom ñooy quatre-vingt-dix-neuf yi garab gi en soi moom mooy allah bi mooy soixante-six bi en même temps moo nekk la ilaha illallah bi maanaam donc selon angle bi ngay xool boo seetloo bi ñu ci waxee ku ne dañuy dañuy jóge ci bii angle dem ci bii jóge ci bii dem ci bi et que ñoom ñëpp ngay retrouver wu ñu nekk fruits yi moo tax même waa àjjana borom subhanahu wa ta'ala mi ngay ñuy xamal ne fruits yi en réalité euh, me benn mbir mi la mais day ñëw tout le temps mel ni luy manifester wu à chaque fois comme si que dafa bëri et que leneen la mais en réalité benn mbir mi moom mooy nekk di reproduire di feeñu ci ay xeeñ yu moo tax mu ne wa utubihi mutashabiha dañ leen koy indil ñu nekk yu nuroo mais a ah, te maanaam mbir bi day lënt ci ñoom mu mel ni benn la même alquran noonu la demee moo tax mu naan kitaabul mutashabihan masaani yi en réalité sa sab'un minal masaani moo am juróom-ñaar ñoom ñooy rafete waat mais mooy juróom-ñaari aaya yi nekk suratul fatiha moo tax alquran ci boppam mooy alquran bu mag bi mooy suratul fatiha mooy alquranul azim mais da ngay mais le fait que muy ay anam yu wuute saar yi di ñëw di feeñee ci forme yu wute yeneen aaya di ñëw di feeñee ci ay forme yu wute yow da ngay foog ne en fait ay ay ay yu bari la ay saar yu bari la ay ay ay ay maanaam ay ay mbir yu wuute la carrément fekk manifestation yi ñoo wute rek forme yi ni ñuy manifesté woo ñoo wute mais benn bi la euh, naka noonu asmaul ihsan noonu lañ mel mooy quatre-vingt-dix-neuf tours yooyu noonu nga xamante ne garab gi yëpp ñoom noonu lañ ko noonu la nekkee et que da ngay gis ne ajjana euh, bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dig quatre-vingt-dix-neuf tours yooyu wuute nag ajjana yi kese kese bi nga xamante ne moom la ñu tuddee jannatu zaxaarif mooy tur yi nga xamante mooy ajjana bi nga xamante ne mooy ajjana yi ñuy xéwloo nga xamante ne yu neex yaa fa nekk tabax yi urul ay ni yi euh, meew yi euh, lem ga sàngara ndox ma et cetera ajjana yooyu ñuy ñuy nga xamante ne maanaam loolu na et que ajjana par contre beneen bi ko gën a kawe moom mooy jannatul ma'arif mooy ajjana yi nga xamante ne ma'rifa yi xam-xam yàlla yi ñoom ñoo ca nekk ajjana boobu nag ku peek turu yàlla yi effectivement da ngay daal di mën a dugg ci ajjana te te peek ko yooyu na ni ngi ci biir baatu laa ilaha illallah moo tax di gis dooley baatu laa ilaha illallah moom la ñu duggee ci bis sax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam mais mooy sommité bi aussi c'est-à-dire que euh, moom mooy garab gi moom mooy tronc bu mag bi moo tax yenente bi ne a ah, alaha mooy bi ci gën a féete kaw et que fruits yooyu noonu dañuy ñëw du quatre-vingt-dix-neuf turu ñoom ñooy reproduire di reproduire mais dañuy manifester wu ci ku ko incarner ku nekk à travers euh, ay jikkoom maanaam à travers ay jikkoom voilà moo tax te jikko yooyu nag nga xam ne ñooy jikko yi feeñ ci turu yàlla yi ñoom ñooy manifestation yeneen forme manifestation alquran la moo tax soxna Aysa radiyallahu a daan ne kaanat xuluquhul qur'an comme ni mu nekk bi ñoo nekkoon alquran donc tey bu fekkente ne da nga leen bëgg incarner euh, incarner alquran c'est-à-dire que euh, forme yu wuute yu mën yoo ci forme boo ko mën a incarner rek profité ci nga incarner ko voilà nga voilà euh, ci jàng gi ci jëfe ji et puis surtout ay yi nga xamante ne ñoom ñooy leeral di wax vraiment ñu borom bi nan la bëgg ñu mel noonu te ci yooyu lañ mën a nattee suñu bopp ngir xam ñun ñooy ñan mais ay leer nañ boo demee ci njàlbéenu sóortu Baqara am na yu mu fa wax ci njàlbéenu sóortu Mu'minuun ci biir sóortu Ma'aarij am na yu mu wax ci biir sóortu Mu'minuun am na yu mu fa wax ci euh, am An'aam ca jeexital ga am na yu mu fa wax ci yeneen ainsi de suite Euh, nga topp loolu di nga gis ne alxuraan ni mu ñuy nettalee ne ñun noonu lañu war a mel et que suñu melee noonu dëgg-dëgg incarné incarné alxuraan loolu forme incarnation la maintenant lenn lu ci nekk ne dafa am ay ay réalités derrière tout derrière tout ça dafa am ay réalités yoo xamante ne euh, noonu la maanaam euh, tour yàlla yi di manifesté woo ci nit ki sous des formes différentes ñi voilà par rapport ak jëfi borom subhaanahu wa ta'aala ni muy doxalee ñi mais aussi Euh, niko ko ni ci nit ki di attaché woo mais nit ki ni mu koy incarné ainsi de suite ak ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ne ñoom ñoom ñoo ci aju euh, donc loolu yëpp pour wax ne euh, doomu aadama ci boppam borom subhanahu wa ta'ala daf ko may possibilité boobu mais liñ ci jublu woon mooy ne ki ko incarné ba vraiment mu matal ko mooy wa innaka la ala xuluqin azim ki ñu ko waxoon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk dëgg-dëgg yow nag yaa ngi féeti kaw maanaam yow da nga surclassé da nga sur maanaam xuluk jikko yu màgg yëpp yaa ngi ci seen kaw da nga leen surclassé voilà et que yu tedd yëpp bu ñu teddee maanaam yow yaa tax loolu moom moo mu nekk bu féete leen kaw ala xuluqin azim moom moo féete kaw jikko yu yu màgg yi yu rafet yi voilà c'est pas parce que moom ci boppam dafa incarné jikko yu rafet yi loolu de jikko yu rafet yi boo gisee ñu mel ni ñu mel yeneen bi moo tax ñu mel ni ñu mel voilà moom moo leen féete kaw moom moo leen moo leen incarné et que justement loolu beneen forme la sax ci borom subhaanahu wa ta'aala feeñal gi muy ak wane gi muy wane ni nga xam ne noonu la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam vraiment cosaanu lépp parce que jikko yooyu noonu en fait ay manifestation turu yàlla yi la et que noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam dafa am beneen manifestation mooy bu nekk nekk borom subhaanahu wa ta'aala après Eh, mu manifester ci moom maanaam turam yeeg melo yi et que yooyu ñoom ñoo waral yeneen maanaam mbir yi et que maanaam kon pour dellusee ci euh, corrélation boobu noonu mais surtout ak le fait que donc ñooñu ñëpp ñu nekk ci euh, géej googu nga xamante ne moom mooy géeju tur yàlla yi euh, ak maanaam géeju feeñuwaayu borom subhaanahu wa ta'ala Euh, euh, maanaam as arwaax yooyu noonu mooy al arwaaxul muhayyama nga xam ne ay malaayika lañ euh, bon wala ay et wala ay ay en tout cas ay ay entité céleste ay entité spirituelle plutôt ay entité spirituelle maanaam nga xamante ne voilà kon ñooñu ñëpp kon parce que dañoo dañoo dañoo turu jamil boobu lañ leen bindee et que maanaam da ngay gis lu lu tax kon sóoratul yi sóoratu Yaasin gis nga am aaya yooyu noonu voilà et que boo xoolee sóoratu Maryam kon pour ñu boo ci delluwaatee tamit nga gis euh, nu mu nekkee maanaam le fait que mu ëmb kon kaaf xaa yaa ayn saat boobu mais justement euh, que ma mu am quatre-vingt-dix-huit aaya yi par rapport ak euh, xadaraat yi mooy ahadiya wahidiyya ak uluhiyya bi nga xam ne moom moo leen ëmb ci genn anam comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon te leeraloon nañ ko ci jotaay yàlla weesu mais surtout aussi euh, que que euh, euh, voilà que borom subhaanahu wa ta'ala travers donc réalité boobu ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci la ci la ci la la def lay xéewal pour wax yooyu aussi ci bindee ci amalee loolu yëpp euh, mais ba tey euh, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam en tant que euh, maanaam jawharatul kamal boobu dafa incarné li nga xamante ne moom mooy xaqaayiq yi nga xam ne mooy yu tukkee mooy xaqaayiq xaqiya ak xaqaayiq réalité yi nga xam ne ci buur yàlla la aju ak réalité yi nga xam ne moom la euh, borom maanaam yenente bi maanaam borom bi maanaam mooy réalité yi nga xam ne euh, moom moo aju ci mbindeef yi plutôt moo tax ñu mooy nekkal insaanu kamil d'accord mooy nit ki nga xamante ne moom dafa mat sauf que euh, loolu bi mu amee borom subhaanahu wa ta'aala dafa kenn ci ñooñu d'accord mu Euh, jox ko yëg-yëg maanaam moom mu dindi ci moom le fait que mu gëlëm gëlëm tegi bu ko defee moom aqala anillah muy xamee ci yàlla donc à travers manifestation wu réalité ban mooy réalité muhammadienne boobu euh, loolu na moom moo tax ñu tuddee ko euh, mooy aqlul awal moo tax ñu naan ko awal mooy xel mi nga xam ne mooy bu njëkk bi donc mu am capacité Euh, euh, di comprendre maanaam di di xamee ci yàlla et que borom subhaanahu wa taala feeñal ci moom xam-xam ji mu xam lépp voilà voilà donc moom mu xam lépp loolu tax comme en tant que donc loolu forme la ci euh, aql boobu maanaam ruux beneen forme la ci manifestation yi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kon maanaam Euh, c'est une forme de descente donc dans une autre manifestation maanaam dafa wàcc maanaam beneen forme manifestation d'accord et que adduna bi yëpp wala univers bi exister li borom bi amal yëpp à travers benn boobu la ko amal léegi nag li tax jawharul kamal intéressant parce que loolu ñun moom lañ doon wax jawharul fard boo leen fàttali ko bi ñuy wax jawharul fard al aqlul awwal kooku lañ doon wax euh, nga xam ne moom benn rek la léegi tey imaginel sa fi nga wala euh, fi fi nga taxaw espace boobu yëpp imaginer nga ko mu nekk benn tapis wala benn mur comme nga comprendre ko kom mu nekk genre benn géej kon et que point bu nekk point bu nekk borom subhaanahu wa ta'ala mën noonu cee génnee adduna bi de existence mu am ba tey waxaguñu existence bi nga xamante ne moom mooy euh, univers bi galaxie yeeg yooyu non non ba tey yeggaguñ niveau boobu mais ne serait-ce ci étape boobu mu am beneen possibilité possibilité boobu amoon que boroom subhaanahu wa ta'ala amal adduna bi yëpp à travers benn point kese parce que en réalité même tey buñ ñëwoon wàccoon ba ci niveau bu mujj bi mooy ne Big Bang bi bi muy am à travers benn point la am point boo xamante ne volume bi amul existé wul donc volume indéfini la en réalité zéro la comme niñ koy waxe mais que densité bi ci na bi ci am dafa infini et que ñu mu nekk moo tax bi nekk en perpétuelle expansion voilà comme li Alxuraan wax wa inna la muusi'uuna ñu ngi koy dañ koy yaata was-samaa'a banaynaahaa bi aydin wa inna la muusi'uuna keni euh, asamaan si kon boroom subhaanahu wa ta'aala daf amal ci kattanam ak coobareem et que dañ koy yaatal kon da ngay yaatal googu di am ci asamaan maanaam ci adduna bi univers bi et densité bi c'est parce que dafa infini mais fi mu jógee en fait point bi zéro la maanaam volume bi c'est indéfini amul dara maanaam mënuñu ko yamale ci daal donc c'est un point focal boo xamante ne donc mën noonu lañu ko mën tuddee un point focal euh, de densité indéfinie de de de de, de, de plutôt de, de volume indéfini et de densité illimitée absolue euh, wala euh, voilà, infini kon Euh, kon muy gën di yaatu di dem di dem léegi imaginer tey que loolu mooy ñu univers bi ñu ne c'est que euh, en réalité mënuñu dépasser point boobu noonu mais li tax parce que bu ñu génnee point boobu dootuñu nekkati ci univers bi bu boobaa dañuy nekk ci beneen volet boo xamante ne en réalité existe maanaam lu existé wul la mais suñu xoolee ne en réalité li am boroom saasa moo tax muy wax rabbul alamin mooy boroom mbindeef univers yi parce que al moom mooy benn univers bi ñu nekk ñun mais al alam moom moom mooy ay univers yu wuute et que léegi imaginer kon moom la wax multivers en réalité mooy multivers euh imaginer mur bi nga jàkkaar lool wala benn espace boo jàkkaar lool ak lu mën a doon une infinité de points yooyu fa ne dégg am benn tomb boo xamante ne point boobu borom bi bi mu amal univers bi point boobu kese kese kese euh, la def ci moom propriété yi tax univers la moom la programme propriété bi tax parce que c'est un point du dëgg moom ci justement moom moo tax mu am moom moo ci point boobu ci la tàmbalee muy aqlul awwal bi ci la tàmbalee am lu ñu tuddee maanaam mu nekk euh, maanaam euh, maanaam njoolaay ak xóotay d'accord hauteur la euh, kii longueur largeur ak euh, hauteur wala profondeur loo xamante ne euh, ci ci yooyu tamit du lu du lu définir ci suñu adduna bi mais tey imaginer kon point boobu nekk cosaanu adduna bi yëpp en réalité léegi imaginer les autres infinités de points nga xam ne bu ko boroom subhaanahu wa bu mu namoon day amal beneen xeetu adduna bu bokkut ak ñun suñu adduna dara dara dara bokkuñu dara ci propriété mu amale ko à travers loolu imagine nga loolu noonu walilahi masalul ala noonu ngay comprendre jawharatul kamal ni mu demee mooy jawharul fard bi benn la mooy al aqlul awwal ci la affaire bi tum commencé am d'accord moom euh, et que yeneen yi ci des yëpp muy infinité de points yoo xamante ne univers mën naa amoon mënoon na amee à travers moom léegi yow pour nga mën a voyager à travers les multivers maanaam dem ci univers bu la neex il faut nga dem ba ca gannaaw maanaam nga bëtt maanaam nga dem ba jéggi point zéro bi mooy départ nga nga dugg ci biir boobaa nga mën a dem ci beneen point pour mën a euh, pour mën a yeneen univers yi exister wala yeneen univers yi xam ne mën nañu exister te loolu yëpp borom subhaanahu wa ta'aala lépp lu mu ci nam daf ko amal à travers euh, euh, point yooyu noonu mais lii ma lay wax ni ñun ñi ngi ci ba tey ci euh, niveau bi nga xamante ne mooy niveau bi gën a kawe pas ñun suñu niveau bi borom bi amal suñu àdduna matériel bi déedéet ba tey yegg seeguñu ci niveau boobu nga xam ne bon parce que am na ay étapes yu bari balaa suñu àdduna materiel bi mën a exister voilà mais étapes yooyu dinañ leen gis incha allahu taala euh, ci biir ci ci leeral yi mais su fekkente ne comprendre nga lii ñu jot a wax ni ah voilà maanaam xoolal point yi yëpp maanaam benn point rek mooy cosaanu adduna bi nii imaginer fii am point beneen fii am beneen point boo xam ne moom cosaanu beneen adduna la fii am beneen point ex beneen big bang bang am fii beneen bi bang am te borom sant la am na sañ-sañ ci kattan bind ci benn point bii bu nekk. kenn la ci mën nañ ko melale ci kenn ci arwaax yi yooyu noonu nga xamante ne euh, mu xëyama lañ et que boroom subhaanahu la am na sañ-sañ ci euh, kenn ku ci nekk maanaam bu bëggee na bu nammalee amal mu amal la à travers maanaam mu mu mu jox la dégg-dégg compréhension bi nga war a am nga yeewu nga mën a génn ci gëlëmte gi mu amal à travers yow beneen beneen beneen existence boo xamante ne du nekk mukk ci du juddoo mukk maanaam du nekk mukk du am benn rapport ak ñun suñu univers yi ñu nekk suñu àdduna bi ñu nekk duñu am benn rapport voilà te loolu soo ko bëggee comprendre mooy euh, jëlal benn informaticien par exemple euh, muy defar ay bande dessinée par exemple ay jeux vidéo ok c'est ça maanaam bu defaree benn jeu vidéo da ngay gis ne daf koy defaree à travers benn langage de programmation benn ordinateur ci du euh, dëgg euh, programmer ko su mu exécuter ko et cetera mais c'est pas parce que mën na defar adduna boobu maanaam jeu vidéo bi mu ay personnages yu ci nekk personnage bu boobu noonu de toute façon euh, ñoom dañuy dañuy dañuy tënku ci benn univers ak benn cadre ak xeetu maanaam ay propriétés yoo xam ne ñoom mënuñ ci génn parce que noonu lañ leen programmer seen environnement noonu lañ ko programmer ordinateur bi ñu defaree mbir mi noonu la loolu moo la adapté ba pare ci langage de programmation bu précis ci niñ ko programme léegi nag imaginer tey borom subhaanahu wa ta'aala maanaam imaginer tey même même informaticien boobu nga xam ne day programme di defar ay jeux vidéo mu defar benn jeu vidéo teg ne defar beneen teg ne su ko neexee mu defar yeneen yoo xamante ne benn ci ñoom du ñu bokk ay ay scénario du ñu bokk ay propriété du ñu bokk ay mbir yi leen yi leen tënk du ñu bokk ay du bokk cadre du ñu bokk. même langage de programmation duñ ko bokk walillahi masal ala borom subhanahu wa ta'ala noonu la amee sañ-sañ ci bind lu ko neex à travers maanaam defaraat ay yeneen adduna waxuma la euh, que suñu adduna bi parce que bii nii yëpp yëpp yëpp ci aqlul awwal bi lañ amee mais borom subhanahu wa neexoon sax du yëpp duñu amee ci aqlul awwal bi dañuy amaat beneen yeneen mu yee ñooñu am te ñooñu ñëpp boo leen seetloo benn. lañ déparé mooy jawharatul kamal boobu nga xam ne ci la lépp mate voilà xaqaa'iq yu garaaw yu maanaam réalité la bu xóot voilà euh, léegi moo tax jawharatul fard maanaam kon benn boobu mais mënoon na am ay jawahir ñu nekk yëpp benn bu ci nekk nekk jawharatul fard mu nekk point de départ univers point de départ existence et que ñoom ñëpp soo leen boolee ñoom ñoo composé Jawharatul Kamal et su loolu leer na ah, ñu départ ci léegi ci point justement léegi ñu ñëwaat ci point boobu particulièrement mooy borom subhanahu wa ta'ala bi mu amalee awal boobu loolu moom moo awal boobu euh, mu am ay tur yu wuute moo tax ñu koy wax tamit par exemple ad-durratul bayda moy Euh, wurus bu weex bi parce que justement euh, noonu la mel euh, parce que parce que justement dafa sell voilà parce que boo xoolee couleur bu weex moom moo dajale couleur yëpp ci seen biir dégg nga sam boobu ñuy wax hmm? voilà comme niñ ko waxee woon rek sama xel daa dellu ci ci waajoo ji doon wax naan nuurul mu tal sam moom am benn jinne la boo xamante ne nee na tijaani dañuy jaayanteeg moom quoi yal nañu yàlla sàmm xam naa njuumte la waroon a doon rek ndeysaan ci moom euh, voilà euh, mais euh, xam nga mooy kon leer googu nga xamante ne kon moom moom dafa dafa dafa dajale maanaam amul couleur voilà. te comme que couleur yëpp dañ cee daje moo tax ñu ñu ko wax tamit ad-durratul bayda xam ne dafay symboliser comme pureté absolue aussi dañ koy wax euh, euh, ar-ruhul ruux gi nga xam ne dafa matale parce que euh, ruux parce mooy déjà mooy ruux borom subhaanahu wa ta'ala maanaam ci la borom subhaanahu wa ta'ala feeñale lépp a lépp mais que day day day dox ci lépp maanaam Euh, et lépp loo xamante ne moom mooy maanaam mboole mbir bu mu mën a doon li ko dalee ci tàmbale gi ba ca jeexital ga dañ ko ci dugalaale maanaam dañ ko ci dañ ko ci euh, kii waala nu tudd programmé waala mu xamee ci borom subhaanahu wa taala lépp mu xamee ci borom subhaanahu wa lépp voilà lépp lu aju ci moom ci jëmmam lépp lu aju ci mbindeef lool moom moo tax loolu xam na ko mais limu mu xam li li aju nag ci buur yàlla subhaanahu wa moom du jeex moo tax lool nag lay lay lay lay nekk xam tout temps mu ci am ay xam-xam yu bees voilà moo tax borom subhaanahu wa taala ne ko wa qul rabbi zidni ilman wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu wa qul rabbi zidni ilman nga gis ne aay boobu sax boo seetloo mooy cent quatorzième aay euh, ci ci ci saar xam nga ay cent quatorze mooy mooy lan mooy mooy te mooy aljamia mooy li dajale lépp mooy jamia mais aussi aljamil aljamil maanaam jamil mooy quatre-vingt-trois mais aljamil moom mooy euh, cent cent kon da ngay gis cette forme coranique maanaam yi nga xam ne moom la dajale mooy cent quatorze saar yi euh, kon subhaanahu wa ne yeneen bi sallallahu alayhi kon bul yàkkamti ci alquran bi lu jiitu ñuy pare wax ñu koy arrêté parce que yeneen ci saa sama alquran dafa nekk ci moom ba pare parce que moom ci jëm boppam mooy jëmmi alquran léegi mu ne nag bul ko yàkkamte waxul rabbi zidni ilman waxal ne borom bi dolli ma xam-xam parce que à chaque fois ah day day day continuer di am xam-xam aju ci borom subhaanahu wa taala voilà à chaque fois et que euh, xam-xam yooyu daje ci al aqlul boobu euh, le fait que mu dajale lépp ba pare mu nekk sababu amuk lépp looloo tax ñu naan ko al-kulli maanaam ar-ruh al-kulli voilà euh, am na euh, ku mel euh, Abdullah at-Tustari radiyallahu anhu moom daf koy tuddee al-adl parce que en fait comme par exemple al imaam Abu al-Hakam ibn Barajjan rahimahullah wa radiya anhu tamit daf ko tuddee al-haqq al-haqqul makhluq bihi mooy ki ki ñu bind am na maanaam muy muy mooy dëgg gi nga xamante ne ci moom lañ ko binde moom mooy wa bil haqq comme fi mu naan maa xalaqna as-samaawaati wal arda illaa bil haqq binduñu asamaan yeeg suuf si lu dul ñu jaaree ko ci al haqq boobu mooy mooy dëgg googu voilà wa bil haqq anzalnaahu wa bil haqq nazala alquran bi ci haqq googu mooy mooy mooy aqlul awwal boobu mu yonent bi sallallahu ci ci ci lañ ko wàccee te ci la wàccee voilà donc euh, maanaam mooy euh, ba pare. Euh, al adl moo tax nga gis baatu laa ilaha illallah euh, yahudi euh, biñ naan asamaan si ak suuf si taxawuñ lu dul ci al adl googu mooy maandate googu bi xalaqallahu samaawaati wal ard wala bii qaamati samaawaati wal ard asamaan si loolu lañ taxawee mooy biñ koy wax Seydina Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu bi ko yonent bi sallallahu alayhi bi mu ba ñu bëggoon koo ger bam bam ba yenn ba mu taxaw ni leen yàlla bind lépp xam leen ni yonent bi sallallahu laa ci gën a bëgg li yàlla bañ lépp bañ lépp maanaam li yàlla bind lépp plutôt yéen laa ci gën a bañ waaye taxul man ma jël seen benn àq di ko jox bor di ko jox yeneen bi saa sam waaye du tax tamit ma jël benn àqam di leen ko jox yéen maanaam mun ñu ne ko nag ci lii la yàlla taxawale asamaan si tuus mooy baatu laa ilaha illa allah te moom mooy al adl al xaq mooy kalima moo tax ñu koy tuddee kalimatul xaq mooy baatu al xaq bu dëgg bi mooy baatu laa ilaha illa te incarnation boobu noonu mooy laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullah mooy réalité yonent bi sallallaahu donc da ngay gis ba tey euh, lu ñu koy tuddee alxaq maanaam euh, voilà euh, ak maanaam ci beneen aaya maanaam maa xalaqnaahumaa illaa bil xaq walaakinna aksara naas laa ya'lamuun binde wuñ mooy asamaan ak suuf lu ci alxaq boobu waaye nit ñu bari xamuñu lu ëpp ci comprendre ñu muy yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam mooy alxaqul maxluuq Euh, mais moo tax tamit ñu ñeen ñi di ko xaq ñeneen ñi ko al adl al adl mooy maandute mooy maandute ndax maanaam mooy dëgg dafa taxaw ci maandute mais aussi ndax moom maanaam dafa maanaam adala ila allah an nafsihi maanaam wala boog adala an nafsihi ila allah dafa jéng jëm ci yàlla bàyyi boppam maanaam moo tax euh, parce que moom lañ doon wax naan melo bi mu melowoo moom mooy toroxlu ak wàccee boppam ak doyadi ci kanam boromam nekk jaam mooy meloom jaam lan la melowoo sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy vrai meloom mooy meloom meloom jaam et que bu dee li jugee ci borom subhaanahu wa taala moom mooy xabib mooy maqaamam no yenente bi sallallahu alayhi wa sallam borom subhaanahu wa taala sopp gi ko sopp bëgg gi mu ko bëgg màggal gi ko màggal réyal gi ko réyal fonk gi ko fonk mais bëgg ko ci kaw lépp ci ci maanaam bëgg ko ci anam gu loolu maanaam Euh, mbëggeel gu tar bi nga xamante ne dafa dafa vraiment euh, dafa jéggi dayoo lépp maanaam du lu du lu lu mën a xam euh, d'ailleurs moo tax bi mu manifesté woo à travers turam boobu di Jamil ci ci moom arwax mu xajama yi jéeman cee génnee sax d'ailleurs maanaam tellement mbëggeel gu tar gi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi ko boroom subhaanahu wa ta'aala bëgg kon da ngay gis ne Eh, am na yeneen i turan alqalamul awwal dañ koy wax tamit alqalamul awwal mooy xalima gi nga xamante ne eh, eh, moom mooy xalima gu kawe gi voilà mooy xalima gi nga xam ne mooy xalima gu njëkk gi alqalamul a'la mooy xalima gu kawe gi moo tax muy bind di reproduire lépp li nga xam ne moom la war a bind mais mooy alqalamul awwal maanaam mooy xalima gu njëkk gi borom moom la maanaam moom moom moom la njëkk bind amal di ko amal di ci amal lépp moom mu war a retracer lépp loo xamante ne xam-xam bi ne maanaam xam-xam bi mi ngi ci euh, et que xalima boobu su produit xam-xam bi nga xamante ne moom la def ci biiram moo tax maanaam euh, euh, xam-xam boobu moom moom moom lay jëlee ci ci ci ci ci nuun maanaam nuun moo ñu dawaat moo tax xalima bi yor forme alif bi et que gi maanaam ku yor forme forme encrier dawat mooy mooy fi ñuy def daaji alay ah, mel ni comme këll nii euh, nga gis moo tax nuun bi tomb boobu di ko di ko symboliser moo tax borom bi ne nuun wal qalami wa ma yasturuna mi nga nuun bi voilà maa ngi ci xalima gi ak ci li ñuy bind nga xam ne euh, ndax li xalima googu bind moom la ñuy reproduire di ko bind ci yeneen téere yi moom moo tax léegi nag moo tax euh, ci xalima gi ci li njëkk bind moom mooy duñ tuddee ummul kitab euh, parce que moom moo yanu li ñu tuddee ilmul kitab ci jotaay bi wees waxoon nañ ci que ilmul kitab muy réalité yeneen bi sallallahu alayhi wasallam et que dafa ëmb li nga xamante ne et li muy tracé li muy bind li muy leeral moom mooy ummul kitab euh, loolu moom moo tax ummul kitab boobu mooy ndey ji téere ji loolu moom moo tax muy mooy ci lawhul mahfuz muy radical li li ci ëpp solo te moom mooy xam bi nga xamante ne Euh, moo nekk ci daa xam nga daa boo ko seetloo xam-xam bi ci nekk mooy lépp sans distinction et que loolu noonu boo seetloo moom mooy kon mooy ndeyu téere yëpp mooy ndeyu téere yëpp kon moom mooy xam-xam bi ñoom ñaar mu ñu lu leen différencier xaqiqatan ummul kitaab ak ilmul ak euh, kitaab parce que benn bu ci nekk facette la moo nga gis bii nekk cinq cent quatre-vingt-quatorze bii nekk quatre cent quatre-vingt-quinze ñu ñu jàmmaarloo voilà muy réalité yenente bi sallallahu alayhi wa sallam réalité Cheikh na Tidiane parce que Tidiane mooy quatre cent quatre-vingts quatre cent quatre-vingt-quinze d'ailleurs boo xoolee quatre cent soixante-cinq yi boo ko multiplier par trois parce que waxoon nañ ni lépp ci trois lay aju da ngay am quatre cent quatre-vingt-quinze mooy at Tidiane yi voilà euh, mooy cent soixante-cinq kaf ha yaayeen sadi bu laa ilaha illallah et dañuy gis ne dañoo indissociable loolu moom moo tax Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moom réversible yenente bi sallallahu alayhi wasallam euh, moo tax mu doon wax naan sama ruux ak ruuxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam nii lañ mel sama ruuxu yenente bi moom mooy tëbb yenente yëpp sama ruux mooy tëbb wàll yu yëpp voilà euh, euh, moo tax mënuñu leen tàqale en réalité loolu moom moo tax et que kii moom mooy zahir bi kii di baatinam d'ailleurs boo seet lu tax Euh, Jawharatul Kamal i aussi bien que salaatul Fatihi nekk loo xam ne Cheikh Ahmed Tidiane lañ ko jox radiyallahu anhu bon salaatul Fatihi wàccoon na parce que boo euh, mais da gis ki ko joxoon sax mooy Sidi Mouhamed al Mouhamed al Mouhamed al Bikri euh, radiyallahu anhu da gis ne dañ moom jot ko rek la manoon di ko jëfandikoo noonu rek la manoon amu ci woon ndigal clairement maanaam mais que Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moom moo ko jox. parce que justement moom ni nga xam ne alquran kenn mënu ko woon jot ku dul yenente bi sallallahu alayhi noonu la nekkee ne euh, kamal salat fati kenn mënu ko récepteur maanaam ki ki ko réceptacle bi ki ko jot ku dul Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu tabaraka wa taala euh, euh, kon bi nga xamante ne moom la xalima goo kii donc voilà Euh, mooy mooy voilà moom mooy mooy mooy boobu même da ngay gis ne même day tudd imam al imaamul mubin al imaamul mubin tamit dañ ko koy wax maanaam même aqlul awal boobu la ñuy wax al imaamul mubin euh, mooy parce que na wa kullu shay'in ahsaynahu fi imaamul mubin mooy bu xoolee côté wu le fait euh, dafa peek lépp et que xam-xam bi yëpp mi ngi ci moom moo tax ñu naan ko imaamul mubin mooy Euh, ndey lépp imam parce que foofu ci ndey la jóge mooy ummu mooy ndeyu lépp te mu fës te maanaam de manière évidente lépp nekk ci mooy comme li alxuraan ne maa farratnaa fil kitaabi min shay'in bàyyi wuñ ci téere bi dara te même alkitab boobu boo ko seetloo da ngay gis day dellu ci réalité yeneen boobu sallallahu alayhi wasallam parce que alkitab mooy 454 la 454 moom mooy Muhammadu rasulullah oriental voilà Muhammad Rasulullah occidental 694 mais oriental 484 454 la maanaam te mooy Majma al-Bahrayn mooy fi ñaari géej gi daje kon da ngay gis réalité yenente boobu sallallahu alayhi wasallam ni nga xam ne noonu lañ ko defee moo tax wal kitaabul mubiin boo seetloo xuruf muqatta'a zalikal kitaab et cetera euh, et cetera et cetera maanaam ngay gis voilà wa fi imaamin mubiin ci sourate Yaasin noonu nga gis Euh, donc réalité yeneen boobu sallallahu alayhi parce que moo tax mu naan maa farratna fil kitab min shay'in bàyyi wuñ ci téere bi dara amul lenn euh, wa kullu shay'in fassalnahu tafsila lépp dañ koo teqale ak teqale gu leer maanaam moom moo tax aqlul awwal boobu comprendre lépp lu tukkee ci borom subhaanahu mu comprendre mu am ci tig moo tax ko al aqlul awwal mooy turam bi mu gën a siiwee bi mu gën a matee mais dañ koy wax ar-ruhul di ko wax ad-durratul bayda di ko wax al-qalamul a'la di ko wax al-imamul mubin di ko wax gis nga dana la bëgg wax euh, di ko wax al-haqq ah al-haqq mais dañuy souvent dañ naan al-haqqul makhluq wala al-haqqul makhluq bihi dañ koy wax al-'adl euh, voilà ainsi de suite euh, donc mais loolu ci niveau bii nekk nii lay la nekkee noonu justement voilà du du du du Euh, euh, et que borom subhaanahu wa ta'ala à travers maintenant turam boobu muy an-nuur muy leer an-nuur daf dafa manifesté maanaam dafa manifesté donc à travers turam boobu maanaam mu am ker maanaam euh, li nga xam ne moom mooy aqlul awwal bi am ker ker googu mu am nag moom mooy ma mahfuz maanaam alluwa bu mag bi mais bu njëkk bi la ñuy wax. donc da ngay gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy lawhul mahfuz bu mat bi voilà et que lawh boobu nag moom la wax an-nafsul kulli voilà mooy l'âme universelle xam nga fa ruuhul kulli mooy l'esprit universel bu jumul ko war a traduire an-nafsul kulli mooy l'âme universelle voilà et que al-insaanul kaamil tam mooy l'homme universel voilà donc yooyu yëpp euh, euh, incha allah taala ci jotaay bi di ñëw dinañ gën a préciser dinañ dugg nag léegi ci am nax sul kulli yi allah ak àlluwa boobu noonu justement d'ailleurs euh, euh, et puis euh, bu ñu bu ñu demee en tout cas ba ci benn étape dinañ taxaw wax ci jawharatul kamal firi noonu pour mu leer quoi pour ñu gis étape yi yëpp maanaam jawharatul kamal ni mu nekkee vraiment kii bi moo tax jawharatul kamal Euh, mu nekk loo xamante ne manifestation réalité yenente bi la sallallahu alayhi wasallam mais ci étape yi yi nga xamante ne moom mooy étape bi mu nekkee boroomam subhaanahu wa ta'ala étape bi nga xamante ne ci la maanaam mooy taslis gi d'ailleurs mooy mooy mooy mooy trinité boobu ñuy wax le voilà trinité wala ternaire boobu ñuy wax tout le temps da koy gis voilà da koy gis à travers euh, mbir mi ni muy demee Euh, d'ailleurs moo jawatu samaan boo seetloo mu am ñetti parties yooyu allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati bu mu jeexee mu ne allahumma salli wa sallim ala ayni al-haqqi allati tatajalla minha bu mu jeexee mu ne allahumma salli wa sallim ala tal'ati al-haqqi bil-haqqi voilà mu ne ci nuurul mutamsam mu ne sallallahu alayhi wa ala alihi salatan tu'arrifuna biha iyyahu voilà euh, donc incha allah taala euh, Euh, dinañ ci ñëw ci nafsul kulli bi ci jotaay bii di ñëw incha allah kon euh, gis nañu état bi nga xamante ne moom moo jóge woon ci euh, donc voilà ci borom maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam amal gi ek jawharatu bi ni mu nekkee base nekk fondement wu lépp mais que manifestation bi nu mu indee al arwaahu muhayyama ek ci arwaahu muhayyama yooyu moom la aqlul awwal génni aqlul awwal gi mi nga xam ne noonu la nekkee maanaam à travers tajalli borom subhaanahu wa ta'aala à travers turam boobu di an-nuur nga xam ne ci turu la bokk manifestation boobu moom moo indi an maanaam moo tax mu nekk keram voilà mu nekk an nafsul kulli voilà donc mooy l'âme universelle voilà et moom tamit am na ay tourant ah, dinañ ci ñëw incha allahu taala euh, moom tamit euh, ndax dañ koy wax tamit yaqutatul xamra hmm? yaqutatul euh, koy wax aussi